fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wallaha rabbi ajtadi wa huwa karim taqabbal al-amali minna wa arum ghufranahu wa lutfahu wa rahma huna wa hanna li jami'il ummah kon fii la ñu yemoon moom lañu war a jël walla bii weesu daam lu ñu tàmbale woon fàtte woon ko àggale mooy xadiis bi nekk ci sa imaamu muslim bi yonent bi sallallahu alayhi di woon wax naan dañ naan doon mooy tëddakuloo nit ñi saxaabaam yi te naan saxaa saxaaba yi bu doon daam kenn law anfaqa yéen nit ñi bu doon kenn ci yéen dafa dépensé mithla uhudin dhahaba lu mel ni montagne Uhud <coughs> bu ko kenn ci yéen dépensé woon ci yoonu yàlla loo xam ne dafa sell ngir borom bi tabaaraka wa lu toll ni montagne Uhud boo bële xare bi amee woon tam nekk ci biti Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll loolu la ci yiw ngir borom bi jotewul mudda ahadihim mooy muddu mooy muddu gis nga muuru koor yi <coughs> boo koy génne muddum koor hein mooy benn boo tàllalee sa ñaari loxo yi ah noonu la def ci lañ koy def feesul muy digg doomu yem yem mu yem ci mu nekk saxaaba joxe lu toll noonu ku saxaaba saraxe lu toll ni or ci montagne Uhud mu ne daju ngeen jotewu ngeen du ngeen jote lu toll ni mudd boobale kenn ci ñoom daal di jox du caagante ne sax xaaj ba waaw loolu moo tax ngëneel gu rëy rëy lañ am moo tax taalibe euh, Cheikh Ali Harazim Barrada <coughs> radiyallahu anhu <coughs> borom Jawahirul Maani bi muy laaj sëriñam a Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhuma di ko laaj ci ki nga xam ne ne <coughs> entre mooy saxaaba yi nga xam ne pas xalifa yeeg ñu siiw ñooñ non mais comme saxaaba koo xam ne saxaaba la voilà est kooku mais àggul ca darajaay ñiñ la tuddal xalifa yéeg ak ñi nga xam ne dañoo am borom jagle yu rëy yi ci ñoom ki nekk saxaaba comme kaw kaw bi ñu lay wax rek ne saxaaba la génn àddina gëm yonent bi saa saam yonent bi saa saam euh, mu bokkoon ci saxaaba yi est-ce que kooku ak ki nga xam ne dañ koo maftuhun alayhi la <coughs> nit la koo xam ne suñu boroom daf ko defal kashfu defal ko ay ubbee may ko maarifa ndànn ca yàlla nekk koo xam ne mooy waliyu li ñu naan waliyu bu mat sëkk est-ce que kooku ak saxaabu bee <coughs> kan moo raw Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu te wax ci mu ngi ci Jawaahirul Maani mu ne saxaaba bi loolu saxaaba bi moo raw moo raw ñëpp ci la doon waxee après ci téere boobu mu ngi leeral <coughs> moom ci seen ngëneel këne moom la doon wax ne mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ak ñi saxaaba day mel ni. Eh, ci yu gaaw yoo yële ak benn melentaan bu ne ci suuf ñuy rawante ñooñu xam nga ne rawante amu fa picc mi nga xam ne bu baatre bu bu bu dóoree laaf rek moom daanaka àgg na beneenum réew kooku rawantewu ak am melentaan buy dox ci suuf misaal moo mële la joxe moom a Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te loolu mooy yonent bi alayhi salaam wax ci xadiis biñ la fàttali léegi <coughs> waaye <coughs> loolu <coughs> liñ la ciy tere mooy nga ne ak baax nekkul lu dul foofu nekkul lu dul ci ñu njëkk ñi ñu mujj ñu amuñ loolu la yonent bi saa saa am ne nag déedéet ndax sama masalu ummati masalul matar waaw misaalum samaw xeet yiiw gi nim ci newe mook yiiw mook taw bee yem waaw borom bi nag lu bari da koo nëbbu jaam yi kenn xamul li mu jóg li yëkk ñëw lan moo gën voilà ginnaaw bi ñu leeralee lélé bu kenn jàpp ne man fii mu ne képp koo xam ne taalibe saxaaba la rek <coughs> radiyallahu anhu wala ñu ñëw ci seen ginnaaw même bu dee bokk nañ ci ñetti ñetti siècle yi yonent ba saa saa doon wax naan ñoo gën loolu mooy d'une manière générale. boo ci génnee bu saxaaba yi radiyallahu anhu ndax yonent bi alayhi salaam ma doon dund ci jamono joojoo tax tekkiwul képp kenn koo gis taalibe saxaaba boo gis wala taabi'i yeeg ñooñu koo ci gis rek moo gën ñiy ñëw ci ginnaaw déedéet voilà <coughs> kon nag sëñ bi radiyallahu anhu mu ne kon waxoon na li tax mu ne nazamtuhu ginnaaw bi mu ñu tuddalee xadiis boobu ñu doon taxoon ñu doon wax lii te àggalewuñ ko woon mu ne woon da koo nose ngir laaye biir al ixwaani mbokk yi di yaakaar tey am njort gu rafet di yaakaar ca borom bi ngërëmam ar-rida la dar rahmaani ca borom ba nga xamante nii moo fees dell ak yéen ma ne mu ne wallaha rabbi ajtadi wa huwa karim mu ne wallaha te borom bi tabaraka wa taala rabbi di sama borom man ahmadul xadim radiyallahu anhu ajtadi moom laay ñaan di ko ñaan ci ñaan yu sell wa huwa te moom boobu may ñaan di ko dagaan karim ku tedd la de waaw moo tax yonent ma lay saab ne boroom bi du <coughs> am na kersaay jàmm di tàllal ci loxoom ay loxoom mu delloo ko sufral yeneen mooy loxo yi dara amu ci nga tàllal ko loxo di ñaan mu delloo la saa mu daal lay may la ngay ñaan waaye loolu yonent bi alei saatu salaam leeral nañu ci xadiis sayna abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu kene nit ki dina ñaan suñu boroom xam ne lii muy ñaan gënul ci moom mu yéexal ko jamono jii wala mu dencal ko ko pour ëllëg faral ko ci ay bàkkaaram wala musiba yu ko war a dal te tamit ñaan kese jaamu yàlla la waaw wala mu ëndil ko leneen lu gën moom li muy ñaan wala mu dencal ko ko ba yawmal qiyaam loolu lépp nag day am waaye jaam yi dañoo ëppal dañoo njëkk dañoo nekk ñoo xam ne dañoo yàkkamti ndax xuliqal insaanu ajula nit dañ koo bind mu yàkkamti jàpp na ne moom bu ñaanee léegi tooba <coughs> saxal mbaama simbi déedéet alors que du demee noonu mu ne kon nag borom bi de moom lay ñaan wa huwa karim te ku tedd la taqabbula loo ma koy ñaan di ko dagaan di ko ñaan taqabbulal a'mali mu nangul ma sama jëf yépp nangul jëf yi min naa ci ñun mooy suñu jëf yi wa te ci moom laay ame sàkku lay sàkkoo wa arum ghufraanahu moom lay sàkko moom borom booba la tedd ghufraanahu ak njéggalam wa lutfahu ak ak wa rahma ak yërmandeem gu yaatu gi loolu lépp man moom laay yaakaar ci moom Ahmadul Xadim radiyallahu taala anhu huna fii ci àddina gii ñu ne wa hën ak fële ñu di barzax ak yawmal qiyaam waaw ngir kan ngir moom ngir man kese déedéet mu ne li jami'il umma moom lay sàkku ñër gëlëm lewata te <laughs> li nga xam ne lutfahu mooy ni mu lewate ci jaamam yi ni nga xam ne noonu leen bëgge daal leen yërëm war rahma ngir mëneem gu rëy gi ñeewantaam gu rëy gi moom borom bi moom lay ñaan fii ak fa ñu jëm ngir mbooleem xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa minhu jalla wa huwa du fadlin ala ibaadihi arju mu ne wa minhu te ci borom bi tabaaraka wa taala mu tedd moo mële jalla màgg na wa huwa ta du fadlin mooy borom ngëneel gu màgg gi ala ibaadihi mooy borom ngëneel ci kaw jaamam yëpp amul benn jaam buy taxaw di yëkkati mbagg ci kanamu boromam déedéet wala ci kanamu jaam ni moom na xam ne lépp lu feeñ ci moom du dara lu dul lu borom bi nam ma feeñal mu jaare ko ci moom bu dee yiw mu sant yàlla bu dee lu ko wuteeg lu wuteeg lu safaanoom yiw mu jéggalu tey ñaan borom bi na waaw kon mooy boroom gëneel gu màgg ki ci jaamam yi arju moom moo mëne ci moom nag laa yaakaare bihaa jaare ko ci nose gi ma nose téere bii nii nga xam ne dama koo def nasihatal ixwaani ngir def ko ngir laaya biir mbokk jullit ñi rahmatullahi alayhim maa ngi ci yaakaar hudal mala mooy njubug gindeeku mbooleem xeet wi mbooleem nit ñi mooy ñu <coughs> suñu xorom bu ñu képp ku xool téere bi mu may la ak njub jubal ci yow yow ak ña nga xam ne jàngal nga leen ko wala wax la nga leen ko wala may nga leen ko wala fexe nga bañ jàng ko wala ñu yër ko wala ñu déglu ko waaw ci boroom boobale boroom gëneel li ci kaw nit ñi moom laay am yaakaar googale